al ansaaru shi'ar mooy ñi nga xam ne ñooy li ñuy woowe sous-vêtement ñi mooy yére bi takkook yaram bi yéen lool ngeen doon ci man ñi ci des ñooy yére bi féete ci gin ci biti ñu nekk ansaarullahi wa ansaaru rasuli sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoom dimbal laa koonu buur yàlla la dimbali buur yàlla diine ji ak yonente bi sallallahu wa sallam jeex na waaw ñoom soxlawuñ dara ñoom na buur yàlla woote rek na buur yàlla woote xaaruñ ci dara walladina tabawwa'u ad-daara wal iimaan min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi suduurihim haajatan lima lima uutu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihun alquran tagg leen waaw mooy ñi nga xam ne tabawwa'u ñoom ñoo dëkke Allah ad daara kër gi di Madinatul Munawwara ak al iman ak ngëm yàlla ñoo ko ñoo seen xol yi foofu la ngëm yàlla sanc ñoo sanc ngëm yàlla te bokk na ñi ñi nga xam ne ñooñu noonu lañ mel seeni jikko dañuy bëgg ñépp yuhibbuna man haajara ilayhim ñoom dañuy bëgg nit ñi mbindeefu yàlla yi ndax yàlla moo tax yuhibbuna man haajara ilayhim amul sélection ay ay bëggeel sélection sélectif yooyu xamuñu ko waaw duñu sélectionné naan yi julliti Bangladesh ak julliti Dakar déedéet sélectionné wuñ ñépp lañu bëggandoo benn yoon ndax lan ñii ay jaamu yàlla lañ yoo xam ne buur yàlla ñu boole ñoom boole ñu rawatina nag ñi nga xam ne ci ñoom ñoom lañ boole ñu bokk mel benn diine waaw kon ansaar ansaar dangay sopp nit ñi te sopp googu mu ngi tukkee ci sopp gu rëy gu kawe gi nga sopp sa borom subhaanahu wa moo tax bu na yuhibbuuna man haajara ilayhim ñu doon gàddaay gi ñëw ci ñoom ay way ñàkk lañ ak way ñëw yu doole waaye sélectionné wuñ ñoom ñépp lañ bokkum téye hein te bokk na ci jikkoy ansaar yi wa yu'thiruuna ala anfusihim mooy sopp boobu du soppi wane rek ak wax waaw mais ni mu feese ci xol bi noonu lay transmettre lay lay lay lay ba ci acte yi waaw ndax inna fi mudgha ida saluxa saluxa aljasadu kullu wa ida fasada fasada aljasadu kullu ala wa huwa alqalb bi alei saatu salaam alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna fi ljasadi mudgha am na benn dogit benn dog woo xam ne ci ci biir yaramu doomu aadama la nekk ida saluxa bu yéwénee bu baaxee saluxa aljasadu kullu yaram wi yépp mooy baax wa ida fasada bu yàqoo fasadal jasadu kullu yaram wi yépp mooy yàqu alaa waaw eh, yëg ma ma yëgal leen ko lool mooy lan al qalbu mooy xol waaw comme que bu baaxee yaram wi yépp baax mooy bu xol bi baaxee ak baaxam day génn ci yaram wi bu bonee tamit day feeñ ci yaram wi moo tax ay kii man sama xol bi ni mu baaxee te jëy jëf lépp gis di ñaaw mooy waxu dëgg parce que isa saluha law kaana xal law kaana qalbuka saaliha moo tax ku lay wax loolu mooy biir daa fekk biiram bon rek waaw bu sa biir bonee ci la say say si daa fekk xol bi bon waaw ndax la bu doon lu baax la bu doon xolam bi baax na kon dina feeñ ci ci ci jëfam yi wan lu bon kese nag kanaan nag sama biir daa sell la déedéet loolu man da nekk dafa loolu yonent ma lay saa saa moo ñu jàngal loolu waaw kon mooy mbir mi du nekk ci ay wax kese mais day transcender ci yaram wi ci jëf yi waaw wa yu'thiruna mbëggeel googu wa yu'thiruna mooy tax ñu man def iitaar waaw mooy ëffale gis loo xam ne soxla nga ko lool sa mbokk jullit tamit soxla ko nga nangu koo bàyyi pour moom ngir yàlla nga bàyyi ko moom ngir yàlla subhaanahu wa ta'ala waaw loolu lañ doon def di waa lansaar muhajiruna yi xamuñu woon ko ne dañuy toog di xaar ñuy ñëw amul kii moom bon son visage ne me dit rien kii kii wóoluwuma ko déet ñépp lañ fatandoo waaw di ëffal même bu dee ne soxla nañ mbir moomu waaw kon lansaar yi lansaar yi vraiment moo tax gis nga ñaan gi leen yonent ma saab saab ñaanal allahumma arham al ansaar wa abnaa al ansaar wa abnaa bi abnaa ansaar ah yërëmal lamsaar yi seen doom yi ak seen doom yi doom yi trois générations waaye nag waxoon nañ la lamsaar yemul ci ñooñ comme que ay jikko la ñun nañ fexe jikko woo jikko yooyu nañu fexe jikko woo jikko yooyu mooy xool lamsaar yi lan lañ newe woon mooy jàppale yonent mi aleyhi salaam ci biir ak ci biti te bu séddale amee bul xaar ñu jox la dara loolu mooy yow booy dimbali nit danga koy dimbali mais bul xool ci moom dara retour sur investissement bi gaa yu bari di def di ko tuddeeg mbaax te bala nga xam ne du dëgg que ne du retour sur investissement lañ doon def dañ doon jàppale waa ji ngir bu manee mën a fàttali ko lañ ko defaloon di leen jàppale mooy bu waa ji manalee boppam te ñu toog quelques jours gëj koo dégg ku ñu gis jàmbat la ko waaw léegi da bu ko neexee dama koy woo sax duma ko jot te duma rappel te xamoo ci lum ne loolu ñépp yow mi koy wax dalay dal léeg-léeg ñu woola diw nit woola manoo ko wuyu wala après ba nga ko gisee nga naan dinga ko nga fàtte ko bu doon ñépp noonu lañ def loolu foofu ngay xame ne waa ji ndeke lam doon wax naan yàlla tax taxul retour sur investissement la soxla woon loolu la soxla woon kon mooy di jàppale nit di def kir diine ji te doo ci xaar merci même moowu merci jërëjëf xaaroo ko ci xaaroo ko ci lamsaar yi loolu mooy gis nga keroog yonent mi alayhi salaatu xare bi fan lay tourner yàllal ansaar ñu ñëw abshir fanahnu ma'ak bégal ñu ngi ñëw ci ñu ngi ñu ngay yow mu xool gauche ya ma'shar al ansaar abshir wa nahnu ma'ak bi seen dëlee amee walam yonqil ansaara shay'an joxul leen dara ci loolu yeneen mi alei saatu ne man law salaka al ansaaru shi'ban waadiyan la salaktu shi'ban ansaar ah. mooy ñooñu nag yeneen mi alei saatu ne bu nit ñépp jëloon aw yoon wu neex te ami ndox di fa jaar ñoom ñu jaar ci yoon yi nekk ci montagne yi te naqaree jaar sax ci ñoom laa jaar kon ñu nit nañ xam ne nañu jaar ci seen tànk nañu jaar ci seen tànk nañu jaar seen tànk mooy yow del def désintérêt del def te bul xaar dara looy def ci ci diine gi moo xam sa digganteeg sa boroom la sa bul xaar dara yow daal def ko ngir lan jaam laa boo xam ne war na ci man ma jaamu sama borom te ma yëg ne saa bu ma ko jaamoo tey laa gën a manqué jaamu gi ma ko waroon a jaamu waaw tey laa gën a doyadi tey la samay mat samay jëf gën a matandi bu ko defee ma gën a redoubler d'effort loolu laay xalaat mais duma xalaat lan laay am ci gannaaw man daal damay def li wajhillah li mardatillah fu ma teg nag ma xam ne noonu la waaye loolu dàqantewul ak moom mi ne yonent ma saa saam dee leen ñaan buur yàlla lii ndax loolu ñaan ay ibaada la mooy te loolu dàqantewul ñenn ñay jàpp boo loolu mooy kon yow waratoo ñaan waroon na yàlla ñu yàlla dugal àjjana si parce que suñu loolu suñu borom moo ñu ko jàngal yonent ma saa saam moo ñu ko jàngal kaw kaw bi def bi dafa ñëw yonent mi aleyhi salaatu salaam kii ne ko ne ko looy ñaan looy ñaan boo jullee ba pare mu ne ko man moom manuma day dana day day dana day danu kaw a day danatu ma Muaz mu ne ko man moom gis nga nag yonent saa salaam gis nga sa yii ngay wax mooy ñaan ñaan yi quoi <laughs> kaw kaw bi ñaan di ñaan mooy ñaan yi ngay gis ci sunna nii rek dafa compliqué <laughs> ci moom yonent saa salaam laaj ko lan ngay ñaan mu naan ko man daal manuma sa day mooy sa yii ngay mooy genre yi ngay wax quoi yi ngay wax booy ñaan yi ngay wax yooyu ngay kii di di ko wax noonu hein yooyu man moom manuma ko du caagante ne bu Muaz bi <laughs> mooy sëy naa xaamilu <laughs> liwaa'il ulamaa Allah <laughs> sëy naa Muaz sayyidina Muaz mu ne ko man nag gis nga radiyallahu ibnu Jabal Allah wal Jabal Allah Allah abul Jabali ah. mu ne ko man nag yow yonent ma eh, kii yow yonent saa salaam gis nga lii nii yii ngay wax nii yaa ngi man moom yii nii <laughs> man man moom manuma ko quoi mu ne ko waa kon mu ne ko man daal lenn laay def man kaw kaw bi xam nga lu may def damay ñaan yàlla mu musal ma ci safara dugal ma aljana sama ñaan man daal lool rekk laay ñaan kantaa yow nag yi ngay def ak Muaz seen ñaan yi man manawu ko waa yenent bi saa saa ne ko xawlahaa nu dan dinde ne ko ñu ne gis nga suñu ngunum ngunum yi ngay ngay gën a manoo ko yépp autour lañ nekk rek ñu nit lool la rek <laughs> waaw mooy yërmande yàlla pour war la ne mooy ne manoo ne nit kuy ñaan naan yàlla nañu yàlla dugalaa jël nga naan ko yow waroon nga dépasser foofu luy loolu luy loolu <laughs> <laughs> buur yàlla ñaan buur yàlla jaamu yàlla la ñaan jaamu yàlla la loolu il faut nit ñi xam ne ñaan jaamu yàlla la waaw ad-du'a yàlla gi voilà loolu la mooy il faut <laughs> loolu euh, il faut pas perdre de vue yooyu voilà yooyu nag moo tax loolu di day contradictoire ci ñenn yi mu naan noonu yi dafa con mais contradictoire yooyu yëpp ngay boole waaw loo ñàkk ñàkk lépp waaw moo tax nga dégg boroom xam-xam boroom nitu yàlla war naan même sama suukar sax dama koy ñaan buur yàlla waaw mhm. même su may sàppalee sax dama koy ñaan buur yàlla ndax moom dafa bëgg ku koy ñaan kuy sax di ko ñaan moom subhaanahu wa taala allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñoon ñoo xam waaw kon mooy lamsaar yi gis nga il faut mooy il faut nga jikkoo noonu mooy yow di def te boo ñëwee la nga doon def yow rek a fi newoon di taxawal mbir mi sonn ci daanaka sa dund gu bari sa at yu bari mu jël ko ba mbir ma sottee ñu jël ko jiital ñeneen yow dangaa war a kontaan dangaa war a kontaan maadaama ñuy jiital mooy du ñuy fokat du ñuy caaxaankat te tamit am na yitte gi nga amoon walla gu ko jege mais dangaa war a kontaan mais waroon ne non non non c'est pas c'est pas normal ça lii mooy bay sa tool ñu ñëw na ko tu ngaan yóbbu ko déedéet pourquoi ça boo continuer yow boo meloon noonu lasta min ansaar lasta min ansaar moo tax ansaar yi vraiment ansaarullahi wa moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam ku mel noonu nag yelloo na moos yelloo na moos bu ñu séddalee séddale séddale maqaama yeeg seddale yeneen yeeg alal yeeg maqaama yeeg yooyu yépp ñooñu moos xam nga ne yell na moos yonent ma lay sarsam sédd leen boppam allah allah allah te loolu lan moo gën a moo gën amul ku am yonent bi sallallahu alayhi wasallam looy taxawaalu feneen bay guddee ci mbedd yi <clears throat> ñu lay ramaas guddee ci mbedd yi mooy lan mooy ñàkk a nekk ci li yàlla tër la bu julli jotee doo ci ne mooy yaa ngi yaa ngi taxawaalu ci mbedd yi bu koor jotee ngay taxawaalu mooy lan mooy wooroo ko ni mu ware wala sax wooroo te nga am yonent bi alayhi te di jullit yi mu xaraamal taxawaalu bi mooy lan nga ne ci moytu leen yaa ayyuhal ladina qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim ñuy sadd seen xef yi nga jël sa xef yi en tant que jigéen amul góor bu romb ngay góor bu romb ngay apprécier ah moom nag moom moom il il il est chon waaw ah, il est plus chon que l'autre keneen jàll oh kii moom moo ma neex yu mel noonu kii moo gën a jàpp kii vraiment moom moom moom yu mel noonu qul lil mu'minati yaghdunna yow góor gi yow nga nekk fi jigéen bu romb ngay apprécier boobu yaa ngi taxawaalu newoo ci li yàlla kii te nga am yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku am yonent mi alayhi salaatu wasallam du taxawaalu ñu ramaas ko kii lay ramaas moo iblis moo lay ramaas boole ci ak gàngooram moo lay ramaas de ndax ku newul ci yoon wi moom moo lay ramaas moom mooy voiture bi nga xam ne xaw ma bale lañ koy tudde xaw ma lan képp ku wàcc ci kii bi rek mu mu këf la walla iyaazu billah